auzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irraxmaani irraxim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaa amma bacdu fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati tawba di suuratu baraa'a di suuratu alfaadixa ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna kon nag tey bu soobee suñu boroom azza wa jalla de tey lañuy tàmbali dugg nag ci li nga xamante ne mooy laay yi nga xam ne ñooy nettali xew-xew bi nga xamante ne moom lañ doon tënk ci jataay yi ñu weesu di ghazwatu Tabuk di ghazwatul usra laaye yi waxoon nañ la mu ngi tàmbalee fanweeru laay bi ak juróom-ñett bani saar bi di jeexe moom lay wax kon nag suñu boroom di wax ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhalladhiina aamanuu maa lakum idhaa qiila lakum infiruu fii sabiilillahi ithaaqaltum ilal ard aradiitum bilxayaati ddunyaa minal aaxira famaa mataa'ul xayaati ddunyaa fil aaxirati illaa qaliil suñu boroom di tàmbali nii la tàmbalee nettali bi <clears throat> di ghazwatul usra di ghazwatu Tabuk mu ne yaa ayyuhal amanu ee ñi nga xamante ne yéen a gëm maalakum muulan moo leen dal ba idaa qiila bees leen waxee lakum ñeel leen infiru gaaw leen ngeen jóg génn jëm fan fi sabilillahi ci yoonu yàlla war a xare ngeen di diis diis lu fi ilal ardi ci xéewal yi nga xam ne ci ngeen nekk ci suuf si fii ci Medina lan moo tax ma gis leen man borom bi tabaaraka wa taala keroog bi nga xamante ne nii ci la sama ndaw bi alayhi salaatu wassalaam di xëy saa su ne di yéeg ci minbar yi di leen soññ waaye ko mu dajeel ci mbedd yi di la soññ ci ngeen waajal xare bi di daal li yëgle yónni ay nit ñu dem Quraysh fële ca Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ngir dajale leen ñoom itam ñu ñëw bokk ci xare bi waaye it yi nga xamante ne nii ci bawaadi ci gox yi nga xam ne ñoo waroon Madinatul Munawwara ak waa kaw ga <coughs> voilà lan moo tax nag bi muy def loolu ma gis ne ñu am na ci yéen ñoo xamante ni nii dañ doon diis diis lu daal mbir mi mel ni mel mi affaire bi sawaruñ ci te loolu gisoon nañu ñoo xamante ne ci nettali bi comme ñoo xam ne ñu dëggu pourtant loolu daroon na leen loolu moo tax suñu borom fii waxul ak naafiqi de fii ñi gëm yàlla ci boppam mbir mi dafa xam bari na ci ñoom du ñoom ñépp ndax comme ni ko boroom bi di leerale que ni affaire bi ñoom mooy mais amoon nañu bari ñoo xam ne vraiment li leen bon <clears throat> instant bii moom génn moom nekkul woon loo xamante ne lu propice la loolu lañ ko jàppe woon comme ni nga xamante ne noonee la ko al imaam ibnu ishaaq rahmatullahi alayhima daal di woon nettalee ci xadiisam boobu mu jële woon ci sëriñam yu keroog bi mu naan wa daalika gis nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy digle saxaabaam yi ñu waajal ngir dem xare ba pare mu wax leen fi ñu jëm muy Rome muy ki nga xamante ne le grand César l'empire byzantin nëbbu ko wan leen ko mu leer mu ne wa daalika te loolee nag mu doon def di leen ko yëgal daa fekkoon mu tombeek fii zaman fii zamani usra fii zamani usratin min an naas ci jamono joo xam ne daa taroon ci nit ñi wa shiddatin min al har mu tàngoon jër min al bilaad dëkk bi wowoon taw amu fi woon waxiina taabati simaar waaye it mu daal di tombeek jamono yi nga xam ne tàndarma yi nga xam ne seenu ñor mën naa yàgg fekk muy jaaja ñor nag ñu daal di ñor nekk nga xam ne witti leen kese di ci bànneexoo ci des aka jaay mu ne nag looloo tax fa fannaasu mu ne yu yuhibbuuna almuqaama fi simaarihim wa zilaalihim wa yakrahuuna ash-shuxuusa fi al-haali min az-zamaan alladhi hum alayhi te mu ne loolu nag nit ñi ñoom mooy bakkanu nit ci boppam yu mel nii li muy sopp mooy daal di des ci li nga xamante ne mooy meññeef yooyu nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne dañ naan daal après de de de de de de des heures des des des jours et mois de longue labeur xaw ma nu ngeen koy waxee de gal de glorieux labeur léegi ginnaaw loolu leneen nag desul nag lu dul récolter fruits yi daal di xéewul nag bànneexu ci li nga xam ne moom lañ doon sonn ci jamono jooju la moo tax mu ne nit ñi nag bakkan yi da doon nangu di sopp lool des ci nga xam ne mooy ci meññeef yi nga xam ne mooy ker yi waaye it bakkan yi doonu ñoon bëgg de di génn noonu di dem ci jamono ji rawatina tàngoor wu rëy wii ñu jëm fan foo xam ne ay distance yu sori ngay xotti jëm too xamante ne boo fa demee du xeexu falaa falaa de dee ngeen xam ne fii du ay ayyaamul arab yi ñëw razzia songu dëkk di dem déedéet foofu moom mooy Qaysar loolu nag moo taxoon nag am ñoo xam ne mbir mi boo dañ doon diis diisal daal lool nag la leen suñu boroom di yedde ne leen lan moo tax ma gis leen yéen buñ leen ne ay mooy yonent mi alayhi salaatu wassalaam wax leen infiru jóg leen fii sabilillahi jëm ci yoonu yàlla bi xare bi may waajal ma gis am ci yéen ñoo xam ne saqaltu min al-ard ngeen di diis diisal ci kaw suuf moo tax borom bi alxuraan noonu lay waxee am na ñe ñi ko def xam ay daa am ñu ko def bari woon nañ waaye yàlla kon nag lool la mu ne araditum yitu ndax da ngeen a gërëm bil xayaati dunya ci dund gu jege gii ta doye di mbaadu li ngeen ci jot a am nekk ci bànneex yi bànneexu àddina gu doye di gii ker yeeg seen simaar yi seen meññeef yeeg yooyoog seen njaboot yi ñoom daal ñoo leen gënal moom ngeen gërëm minal aaxirati ci dund gu mujj ga nga xamante ne mooy sax te mooy dëgg li nga xam ne mooy dëgg-dëgg dund comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam ghazwatu waxoon feroog bi ñuy gas xandax bi li nga xam ne tranché bi foo fële ba waa ahzab waree ñëw allahumma la aisha illa aisha al-akhirah allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil noonu la ko doon waxe te gisoon nañu ko <coughs> ci suuratul ahzaab naan laahumma e yow suñu boroom la aysa muluk dundu illaa aysa laaxira lu dul dundu gu mujj ga loolu nag faghfir lil ansaari wal muhaajira yal na nga yi yër gi <coughs> jéggal ñi nga xam ne mooy lansaar yi nga xam ne ñoo ma dimbali fatma ma wal muhaajira ak ñi nga xam ne ñoo nangoo jóge suñum dëkk ba mu jóge man muy makkatal mukarrama zaadahallahu sharafa ñëw fii medina kon nag mu ne kon loolu la de mu ne ndax da ngeen a gërëm li ngeen xam ne mooy dund gu jege gii te doya di minal aaxira préféré ko daal ci kaw dund gu mu juga fama mataawul xayaati dunya kaay leen nag ma yëgal leen man seen boroom yëg leen ne fa maa nekkul mataawul xayaati dunya dund gu jege kii da doya di fil aaxirati boo ko comparé daal di koy bëgg a méngale ak alaaxira du dara lu dul illaa xalil lu dul lu néew manuñ leen a méngale te yemuñu boo ko comparé di nga xam ne dund gii ñu nekk ak néew waay waay neex neex neex neex yi ngay am fii bànneex yi ngay am àddina fii tey boo ko comparé ak alaaxira aljana ga leen seen boroom du dikk sax mi ngeen xam ne kon li tax ngeen di diis diis lu fii ci àddina bi du dara de mu ne illaa tanfiru mu ne nag bu ngeen bu ngeen jógul daal di gaaw génn num gën a gaawee ànd ak moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xare bii mu leen di woo di di Tabuk bu ngeen ko deful yu'adhibukum adhaban alima seen borom di xel séef na leen mbugal te dina leen mbugal adhaban mbugal aliman bu tar wa yastabdil qawman ba pare mu échanger leen soppi yeneen nit jële ghayrakum ñeneen ñoo xamante ne nii nag ñooy nekk seen place di ko dimbali wala tadruhu te nag ñooy te nag mooy bu leen fi jógee bu leen fi jëlee loolu wala tadurruhu te yéen du ngeen ko lor moom borom bi waaye wala tadurruhu te yéen bu leen fi jëlee du ngeen lor alayhi salaatu wassalaam de shay'an dara bu leen yaakaar ne da ngeen a indispensable dama leen a tànn nag def leen ñi nga xamante ne yéen ay ànd ak ñoom bu leen waxee moom di ko dimbali bu ngeen ko deful nag ma jële leen fii daal di leen mbugal indi fi ñeneen te loolu du ngeen ko lor waaye loolu saxaaba yi mooy même bu dee am nañu doon diis diisal finalement dem nañ waxoon nañ la ñi nga xam ne ñoo ci demul woon xam ne dëggoon nañ ñoom ñoom mbokki Seydina Ka'b ibn Malik yi voilà ñooñu la woon ak ñi nga xam ne ñooy ña kii woon ak Abu Lubaba al radiyallahu ta'ala anhum ñooñ kese la waaye ñi ci des ñépp dem nañ képp ko ku dul loolu ña fa desoon mooy ñi am ngànt ak ñi nga xam ne yonent bi alayhi salatu wassalaam moo leen ne des leen fi comme seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum wa ardaahum bu dul ñooñu rek ñi fi des ñépp ay jigéen la xale yi wala bu dul ñooñu nag naafiq yaa fa des wallahu nag te bi ala kulli shay'in ci lépp de qadirun ku ko man la illaa tansuru mu ne nag suwaag bu ngeen ko dimbaliwul faqad yëg leen ne nasarahullah borom bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daa wax ngeen jàppale ko yéen indispensable ngeen de te seedum jàppal seedum jàppale ngeen koy jàppale tekkiwul ne yéen bu ngeen ko jàppalewul affaire am du dox non non non ku yaakaar lool ci yéen mu ngi juum illaa tansuruhu gis nga bu ngeen ko dumba bu dee ne dimbalu ngeen ko yëg leen ne faqad nasarahullah mooy ne nii mu nekk fii Medina am fi doole yépp bu ngeen ko dimbaluwul yéen yaa xam leen ne faqat dëgg-dëgg nasarahullah boroom bi jiitu woon na mu dimbali woon ko te boobu kenn waru ko id keroog ba nga xamante ne kaay ma fàttali leen ko a la ko génnee alladina xam ne ñoo weddi borom bi thaniyas mu nekk kenn ca ñaar ña moom mook Seydina Siddiq radiyallahu anhu wa arda id ba nga xamante ne nii huma ñoom ñaar fil gaari ñu nga ca ka nga xam ne muy gaaru sawru nekk poq ab puqus benn ruq lay doon mooy benn pax benn dubbi benn euh, bërëb ci biir montagne bi mu fa nekk foofu nekk gaaru sawru foofu la la woon id ba nga xamante ne nii yaqulu lay wax li saahibihi wax ka nga xam mooy àndandoom moom Seydina Siddiq la borom di tabaaraka wa taala daal woowe ne moom mooy saaxib waaye loolu tekkiwul ne ñeneen ñi doonuñu ko mooy sahaaba radiyallahu anhum wa ardaahum ba rob bi ko xam ne la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax laa tahzan naan ko bul njàq inna allah ndax dëgg-dëgg suñu borom alayhi azza wa jalla maana mu ngi ànd ak fa anzala allahu suñu borom ne daal di wàcce sakinatahu ak dalam alayhi wàcce ko ca ka doon tiit muy seydina siddiq radiyallahu anhu loolu la bu ñu bari ci wax ci borom xam-xam yi comme ñoom seydina ali ibn abi taalib ñoom mawlana ibn abbas radiyallahu anhum ak ñeneen ñu ne eh, fii nii anzala sakinatahu alayhi mooy mu wàcce ak ci moom wax waxul yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam tiitul woon nekkul woon ci njàqare ak ak rëngi-rëngi ba su ñu boroom mooy loolu noon la masa mel walla boroom bi da ko masa dalal dal goo xam ne gu sax la ci moom ki soxla nag ñu wàcceel ko ki nga xamante ne mooy sakina googu moo doon ko doon tiit te mooy Seydina Siddiq radiyallahu anhu wa ayyadahu mu daal di koy dimbali kanta huubi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi junuudin ci ay armée yoo xam ne lam tarawhaa gisu ngeen ko woon mu def <clears throat> muy ka wa kalimatallah kalimatal ladina kafaru ñi nga ne mooy kàddoom ñi nga xamante ni ñoo weddi woon yàlla di waa Quraysh yéefér ya as sufla mooy ak kufru mu yée kéefér gañ nee woon bëgg fay l'islam suñu borom def ko mu ginas mu nekk li suufe wa kalimatullah kanta li nga xam ne mooy kàddu dëggu wi muy kalimatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu borom def ko hiya moom al ulya mu féete kaw li nga xam ne mooy kéefér Quraysh ga seen lañ nar